xamante ne moo dox ci diggante nit ki ak boromam bu dee ci altine ji incha allah ñu dalal sëñ seexu Ka ci alkataatib alquraaniya muy eh, daaray alquraan yi bu dee talaata ñu dalal sëñ Lamin Ture ci alaqatul insaan bil xayawaanaat muy relation bi nga xamante ne moo dox ci diggante nit ak bàyyi ma bu dee àllarba incha allah ñu dalal sëñ Xamsatu Jaxate mu ànd ak ñun jàngat min axlaaqi Seexul Xadiim lenn ci jukko yi nga xamante ne Sëriñ Tuubaa jukko woon ko kon ñu jox kàddu gi Sëriñ Asan Jaxate ci tom bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah commencé di raam foofu yépp ñu ngi koy jël en charge ñu ngi koy toppatoo kon toppatoo xale ak bëgg xale nekku loo xam ne ni rek dañ ko jógee ci nasaraan bi nekku loo xam ne nii lu jiitu nasaraan bi ni ñëw fii la lu jiitu aussi euh, yeneen euh, xeeti nit yi ñëw fii bu ñu weesoo ci euh, période boobu nga xam ne ni xale bi bi muy judd ba ba muy am juróom-ñaari at ba ba muy weesu juróom-ñaari at ba muy dugg néegu góor day nekk ci kër gi ñu koy toppatoo nag dafa am période boo xam ne nii période néegu góor la muy muy néegu góor nga xam ne nii ci nim daan amee bien avant l'islam di ñëw dafa nekkoon euh, waxtu woo xam ne nii aussi danañ fi yar nit ki jàngal ko xeeti xam-xam yoo xam ne nii moom la ittewoo xeeti mën-mën yoo xam ne aussi moom la ittewoo pour pour pour pour pour dund gannaaw loolu nag ñu xam ne donc kon mën nañu wax ne baraa daraa di am nañ jàpp ne ci Afrique ci suñum réew njàng amoon na fi njàng amoon na fi njàng boo xam ne nii ñu ngi ko sukkandiku woon ci suñuy baax ak ci suñuy suñ suñ culture mais njàng moomu tamit bu weesoo mën nañ ne avant aussi nasaraan bi di ñëw daara daf fi am parce que moo ànd ak l'islam muy muy muy mu bokk ci élément boo xam ne nii bu am solo la parce que moo fi jiitu tubaab bi ñuy wax moo fi jiitu aussi yeneen xeetu njàngale yi nga xam ne ñu ngi koy jàngale te daara yooyu mën nga cee lim daara yu bëree bëree bëree bëri mën nga cee lim sax bañ ne amoon na fi sax université bu ñuy wax université de Pire ak feneen ak feneen ak feneen jàngale kan nga gis na ni jàngale am nañ fi jàngale boo gisee suñ suñ kajoor gi da nga fa gis. sama maam xaalima jaxate booy da danga fa gis euh, ma xureja ba da nga fa gis aussi moom ma nga saalum waaye fii ci kajoor bi nga dem nga dem saalum googa nga fekk fa maam moor anta sali nga fekk fa bi mu paree euh, nga fekk fa aussi euh, ak ñi nga xam ne ni ñoom la meññ kon donc bien avant colonisation bi di am amoon na ay daara yu fi nekkoon yore njàngale mi ñuy jàngal nit ñi ar xor xam-xam mais di leen jàngale aussi liggéey aussi di leen yar ci toujours ci taarix bi boo génnee ci euh, njàng ma njàngale moom nga xam ne nii mi ngi fiy dugg bi mu fiy dugg dafa fekk suñu baax bi muy dugg aussi njàng parce que système bi bu mënuñu ko wax saa ñu wax nasaraan bi dafa fekk daara yi mi ngi fi dugg mën nañ ne dix-neuvième siècle bu ñuy wax dix-neuvième siècle nag mooy li nga xam ne nii mi ngi commencé en mille huit cent mille huit cent lañu ñu commencé nag di indi école tubaab bi nga xam ne nii boo ko boo ko nga méngaleeg euh, daara yi man nga ne lu seen diggante lu mag six cents ans juróom-benni téeméeri at nekk nañ ko di jàng alxuraan ak leneen avant français bi di fi dugg loolu nag dañuy taxaw seetlu. ne lu tax daara yi jiitu fi def fi lu mat juróom-benn siècle ñu jàpp ñu am système te suñu système mel ni dafa suul loolu loolu tamit taxaw seetlu ab laaj la boo xam ne nii warees na koo laaj mu war nu nag mu war nag ñu xool ñu xoolaat suñu bopp nag ne lu tax lële lii nekk fi di daara ñu danañ ci ñëw ci biir. xam njariñ leeg solo si parce que euh, pour ñi nga xam ne nii ñoo génn ci daara yi du ñu jeex fi macha allah te amul lenn loo xam ne nii ñeewoon nañ ko ñeneen ñi kon donc loolu laaj na ab taxaw seetlu lu tax daara yi jiitu fi lu ma juróom-benn siècle école française bi ñëw fi bi mu fi ñëwee ak léegi mel ni lu xaw a tiim lool ndax boo xoolee système bi daanaka école française rek la ñuy wax mais waxuñu euh, organisation bi. ci wàllu daara yi loolu danañ ci ñëwaat ci kanam donc euh, dix-huitième siècle la fi français bi dugg bi mu fi duggee mën na ne école bi avant boobu niñ daan jàngalee français daanaka euh, ñi ko doon utiliser mooy ñi nga xam ne nii ñoo doon noot mooy nasaraan bi ay militaire lañ daan jël ñoo daan jàngale ñoo daan jàngale di jàngal nu ñuy ñu di jàngal nit ñi nu ñuy ijjee nu ñuy jàng nu ñuy liire ak yooyu ba 1817 ku ñuy wax Jean Dade ñu indi ko Saint-Louis mu ubbi fa école bi fa njëkk Jean moomu nag mi ngi commencé jàng le 7 mars mi ngi commencé jàngale le 7 mars 1817 la commencé jàngale français foofu ci Ndar te ni mu doon jàngalee boo ko seetloo daanaka aussi boo ko méngalee daanaka mu ngi mel ni rek dañu toog ci ab jotaay bu rëy salle bu rëy ni ñu ñëw groupandoo fa muy ñëw di leen jàngal di leen jàngal nag di jëfandikoo seen làkk parce que bi mu ñëwee li njëkk a def dafa jéem a jàng wolof bañ na ko sax ba takk ab Sénégal bu nekk fii mu wax gën a mën a dégg wolof di def li ñuy wax méthode boo xam ne nii day jël français bi di ko di ko jaarale ci wolof bi di fa utiliser wolof mais boo xoolee école bi boobu ni mu ñëwee woon nga xam ne nii nasaraan bi moo ko fi andi daf ko indi woon pour naat pour pour pour noot daf ko andi woon pour andi pour jàngal nit ñi noo moom nu muy doxe moom nu mu mel c'est-à-dire indi culture tubaab fexe ba nit ñi nekk ay nasaraan tënku ci ñoom ni ñuy ni ñuy dundee ni ñuy waxee ni ñuy jëflante gendarme moo fi ñëw moom bu fi ñëw bëgg cee boole wolof ñu commencé di ko xeex biñ ko xeexee ñu génne ko fi indi ko indi fi ñeneen ñuy wax les frères ploermel muy ñi nekk ci jàngu mi ñu nekk ci église yi ndax ñoom seen culture lañ bëggoon a dugal fii et seen culture bi li ko ngànkoon dëgg mooy seen diine seen diine moo doon christianisme moo taxoon gendarme bi ñu gisee ne moom mi ngi jéem a indi wolof bi di dugganteeg wolof yi ñu ne ah kii de arrangé wu nañ indi ñoo xam ne nii danañ mën a gën a dugal suñu culture looloo tax gendarme moom euh, daanaka ñaari at euh, defu fi lu bari ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu génne ko indi indi indi indi sœur indi frère première kon nga xam ne donc depuis loolu ci. ci toujours ci période boobu muy dix-neuvième siècle di dix-huit cent njàng mi mi ngi tënku rek ci diine aada ak xam-xamu nasaraan bi ñu commencer fi di fi def lu ñuy wax école normal toujours rek pour mën a doxal seen culture ñu ne ah il faut que ñu former ay jàngalekat mais jàngalekat yi ñuy former ñi nga xam ne ñu ñoo war a jàngal nit ñi il faut que ñu former leen ci seen culture et que pour pour ñu former leen suñu culture nag il faut que ñu créer école normale et fu ñuy créer école normale ñu dem gore dem ba ci digg ndox ma fa nga xam ne ñu ndox rek ko wër daanaka amul benn Sénégal yi ñu ne nañ leen fa yóbbu bu leen fa yóbboo fexe génn li nga xam ne nii moo nekk ci ñoom en tant que aada dugal ci ñun dugal ci ñoom suñu aada bu ko defee bu boobaa bu ñëwaatee ci école yi dana gën a mën a euh, jottale li nga xam ne ni ñun moom lañ bëgg euh, nit ki mel looloo tax ñu créer école normale bi njëkk a créer mi ngi ñu ngi ko créé à Gorée ci ca ca île noonu la woyee noonu la woyee ba ba ba ñu ñu jote suñu indépendance en 1900 en 1960 bi ñu jotee indépendance nag en 1960 mi nga xam ne nii ñu ngi kon léegi moom nañ suñu bopp ñi nga xam ne nii ñoo jiite réew mi nag ne ah ñun de jaaru na nag léegi ñu am njàngale moo xam ne nii day tënku ci suñu ci suñu aada ñu koy wax école école euh, l'éducation sénégalaise l'éducation sénégalaise ci lañ commencé mais terewul toujours boo xoolee programme ya ak euh, la tënku ca biir lépp ci ci ci nasaraan bi lañ ko ci nasaraan bi lañ la lañ lañ ko dékkee mooy pro mooy que ça soit programme yi walla continu yi ni ñuy jàng ndax boo xoolee livre yi ñu daan indil dañuy indil ay Duudu et Faatu ak ay moom daal jàppal ne ba 1960 ba 1970 daanaka amuñu euh, système boo xam ne nii euh, nekkul lu dul li fi euh, tubaab bi bàyyoon bi nga xam ne ni moo du noot ñu ngi toog ba 1971 fukki at ak benn bi ñu amee indépendance ñu soog a voté loi bi nga xam ne nii mooy njëkk euh, doxal euh, ci la njëkk a euh, système bi tënku muy loi 71 36 di 3 juin 1971 te loi boobu liñ ci doon liñ ci liñ liñ ci jiital comme finalité nga xam ne nii mooy nekk jeexitalu njàngale mi dañu bëgg ne dañu il faut que ñu am nit koo xam ne nii ku dugg ci école bi boo génnee sa niveau dana yokk da nga am culture générale bu takk da nga am xam-xam bu euh, bu bu bu wér a wér a wér waaye boo xoolee loi boobu aussi taxaw seetlu bi nga ciy def mooy loi bi jëlul en charge mooy loi bi nga xam ne nii suñu loi bopp ñun sénégalais yi ñoo ko tërala suñ bopp tënkuñu ko fenn euh, boo ko seetloo dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa maandu ci ci daara yi parce que boo naan système il faut que nga boole ci daara yi mais loi boobu boolewu ci boolewu ci daara yi mooy mille la loi 71 36 di 1971 boo ko ci xoolee ni mu tënkoo boo ko liiree ba mu jeex tàkk amul fenn foo xam ne nii jël na ci en charge daara lu dul rek déclarer laïcité loolu lay déclarer laïcité danaan dañu suñu école école laïque la nekk laïcité boo xam ne nii aussi parce que laïcité ni ñu koy ni ñu koy mën a tekkee mooy euh, dafay nekk loo xam ne nii lépp lu jëm ci ngëm ak jaamu yàlla ak gëm yàlla ak yooyu dañ koy génnee fee lekk école bi da ci da ci maandu ñoom loolu lañ wax de mais laïcité boobu mooy laïcité bi nga xam ne nii eh, laïcité à la française la quoi mooy laïcité France France moom moom daf ne yamalewul mais daf ne rek diine bu mu bokk ci sama sama système diine bokku ci daal cest dañ ko ci génn mooy laïcité boo xam ne day dàq ensuite mais malgré tout saa boo xoolee loi bi mu ngi dëpp toujours ci ci ni système français bi de de dëppoo ndax système français bi booba aussi mën na jàpp même bu fekkee dafa laïc rax na diine laal na diine seen diine c'était le christianisme mooy euh, catholique boo xoolee seen école nu ñu ko tëralee aussi dafa topp seen diine ndax mën nga ci jël màndarga rek ni ñu tëralee seen fête yi bër yi bu ñuy bër ñoom ñi ngi bër Noël xam ngeen noel moom fête fête catholique la ñi ngi bër pak ñi ngi du duñ jàngi dimanche noonu la système français tër loolu aussi la suñu hôtel yi nga xam ne nii bi ñu donnee bi ñu donnee réew mi ci tubaab yi aussi loolu lañ continuer di wéyal foofu maroon nañ ne ñoom comme na léegi ñoom moom seen jàngale manoon ñoo taxaw seetlu nag ne ñun ah ñii de ñoo ñu nootoon ñii de ñoo ñu indiloon école bi ñii de ñoo fi taxawaloon njàng bi nii lañ ko tërale woon comme que nag ñun moom lañ suñu bopp est-ce que jaaduwul nag ñu toog xoolaat naka lañ mën a tërale ab système boo xam ne nii dana méngoo ak li nga xam ne nii ñun moom lañ moom lañ bëgg waaye boo ko seetloo daanaka euh, copier coller la rek la nekk fële rek daanaka lañ indiwaat loi boobu di dox di dox ba ñaar fukki at muy jusqu'en 1991 entre-temps am na fi lu ñuy wax états généraux de l'éducation et de la formation ci lañ commencé nag ne ah wax dëgg yàlla système bi nii mu tëra nii mu tëddee wax dëgg yàlla war nañ ko war nañ war nañ ko war nañ ko gën a changé parce que du ah du bii de du bii de du muy mooy bi ñu bëgg ci nga gisee ne sax tàmbali nañ di di soppi turi école yi di jël yenn école yi di leen tuddee euh, suñu mag ñi nga xam ne ñu baax ni fi nekkoon nga dem Jurbel ñu ne ah fële de Jurbel moom Euh, ki ñu fi ràññee woon mooy Serigne Touba ñu jël lycée ba tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba jël beneen collège ba tuddee ko euh, tuddee ko collège tuddee ko tuddee ko euh, gay gay gay Gaynde Fatma donc ñu ñëw fële ñu ñëw fële Saint-Louis ñu ne Omar Foutiyou Tall commencé di soppi ba ba ba ba ba ba ba suñu jamono ji loolu rek moo fi way waaye boo ko xoolee toujours loi 91 bi. boo jàngee loi 91 bi ñi nga xam ne ñu ngi ko voté le 16 février 1991 da ngay gis tamit ne sar loi boobu nga xam ne nii ci la njàng mi të tënk boo ko comparé ak loi ba nga xam ne nii moom lañ tëral fa France tamit daanaka doo ci gis lu leen wutee lu bari daanaka toujours loolu nag te pourtant kooka ba muy ñëw dafa am loo xam ne nii moo ko taxoon a jóg li ko taxoon a mooy la colonisation. li ko taxoon a jóg tamit mooy li nga xam ne nii mooy indi fi beneen culture mooy indi fi beneen façon bu ñuy waxee mooy indi fi beneen façon boo nga xam ne nii moom la ñuy xalaate toujours njàng mi ci loolu ci loolu ci loolu la tënk ñuy wéye wéye wéy aussi ñuy wéye wéye wéy aussi ba 2004 2004 ñu indiwaat lu ñu beneen loi bu bees loi bi lim ci yokk bariwul daf ci yokk rek li ñuy wax njàng mi léegi obligation c'est-à-dire boo juddoo ba am juróom-benni at faw da ngaa war a dugg école xàññalewul na leeraluñ na foofu nag loi bi leerul ndax euh, euh, gisuma fi fenn fu mu leere kon nag mën nañ bokk mën nañ jàpp ne ah euh, nañ leen ko maye rek jàpp nañ ne ko dugg ci daara aussi yaa ngi ci école mais loi bi li wax moom mooy de sept ba douze ans da nga war a nekk ci da xale bi dafa war a jàng mooy obligation pour loolu mën a nekk nag il faut que kon comme que léegi obligation la pour nga jàng état bi ne léegi kon njàng mi dafa war a gratuit comme neex da ngay dugal sa doom école te bu duggee école sañu ñu koo dàq fekk amul fukki at ak ak ak euh, fukki at ak ak ak juróom-benn parce que boo commencé euh, boo commencé sept ans boo ci defee six ans boo ci defee dix ans seize ans donc ba fukki at ak juróom-benn képp koo xam ne ni yaa ngi ci école bi sax ñu la parce que dañ ne kat jàng moom léegi obligation lu war la mënul ñàkk seen obligation ku ko defut euh, jàdd nga yoon te ku jàdd yoon dañ la war a daan loolu la loi loolu deux mille 2004 la. te pour mu tër pour mu mën a nekk nag kon war na fexe ba fépp fu xale nekk mu war a am ab école boo xam ne nii war na ko mën a accueillir loolu moo aju ci charte yi nga ko donc ci tënk rek boo jàppee charte yi nga xam ne nii moo ŋànk système boo ko seetloo daanaka dafa dafa dafa roy rek charte yi nga xam ne nii moo nga ko système u France boo jàngee loi d'orientation bi 91 22 du 16 février 1991 nga jàng loi d'orientation bu France doo ci gis lu leen warale loo xam ne nii luñ mën a jàpp la li ci ëpp mooy dañu presque benn la ah kon donc toujours suñ taxaw selu dañ naan ndax ñun ba léegi kon am nañ li nga xam ne nii moom lañ bëgg ndax bu fekkee yow ni ngay tërale sa njànglin moom la beneen réew bi nga xam ne nii dalaa notoon pour ñëw jël sa alal jël sa doole jël euh, culture am andil la ko ci noonu ngay doxe est-ce que yow kon yow donc nangu ngaa jël sa indépendance est-ce que yow pour yow donc nangu ngaa doxal li nga xam ne nii moom nga xam mooy sa aada mooy say valeur moom nga bëgg euh, sa xale nekk ko ëllëg kon donc war nañoo laaj loolu ab laaj la boo xam ne kenn ku nekk war nga ko laaj sa bopp mu tàmbalee ci ki nekk ci këram ba ki nga xam ne nii moo nekk état bi bu ñu weesoo texte de loi yooyu ñu tugg nag ci li nga xam ne nii moom lañ organiser système bi système bi dañ ko organiser jël def ko ci mooy ñi nga xam ne nii ñoo ko ŋànk ñoo nekk ca kaw ñooy wax naka lañ bëggee njàng mi di ko doxe naka lañ bëggee kii di du lan lay xam ak lan lay man mooy président de la république mooy ay ministre am surtout le ministre de l'éducation nationale ak ay service ñooñu ñoo njëkk a yor euh, kii ñooy voté loi yi ñooy voté budget yi ñoo naan secteur sàngam barab sàngam barab sàngam barab sàngam war nañ fa def lii war nañ fa def lii war nañ fa def lii loolu mooy mooy premier niveau bi te boo ko xoolee toujours foofu tamit toujours dañuy laaj ndax bu niveau boobu amee léegi nga ne man maa yor njàngale mi njàngale mi ci Sénégal war naa ci def jël ci budget Sénégal bi am na ay jamono 40 pour cent du budget la boobu man nga ne bu budget yi nekkee 1000 milliards 400 millions 400 euh, millions yëpp man nga ne euh, mii ngi ci euh, ci njàng mi lañ ko jëm bu boobaa nag war nga mën a laaj ne ah comme que njàngale mi système bi de ñi ngi ciy def 400 millions wala ñi ngi ciy def 800 millions bu fekkee 2000 milliards la. ah kon système boobu deux cent huit cent millions yooyu daanaka jege na milliard boobu xaalis bi naka lañ koy séddale buñ ci fayee jàngalekat yi yan façon jàngalekat lañ ci war a fay ñan lañ war a jël en charge comme jàngalekat yan école lañ war a financer yooyu yëpp dafa war a laaj dafa war a nekk loo xam ne ni luñ war a laaj la luñ war a xoolaat la ndax mënoo man fii ressource réew mi nga xam ne nii budget bi. ñu ngi koy jëlee ci suñ doole rek suñuy impôt ak taxe yeeg yooyu la ñuy dajale budget bi wala loo xam ne dañ koy lebi andi nga xam ne nii ñun ëllëg tamit bor la boo xam ne nii bu ñu koy fay ñun ñoo koy fay wala suñu doom yi war nañu xool kon bu ñuy bu ñuy bu ñuy séddalee xaalis bi war nañ mën a xam nag léegi euh, secteur bu nekk ñaata lañ fa war a mën a dugal ah bu fekkee am na école nasaraan école français bi am na war nañ mën a xam ne aussi am na yeneen école yu am ñu ngi ci réew mi aussi lan lañ fa war a mën a dugal nan lañ ko war a mën a jëlee en charge nan lañ leen war a mën a toppatoo bu fekkee ay subvention la ñu joxe tamit mu nekk ci école privée yi tout comme mu nekk ci yeneen yi tamit war na mën a xam ah subvention bi fan lañ ko war a jëmale bu fekkee dañuy dimbale euh, école privée catholique wala ñuy dimbale école privée ordinaire simple nii aussi naka lañ mën a dimbale yeneen école privée yi parce que mën nañ jàpp ne aussi tant que état bi jëlagut en charge daara par exemple daara école privée la ne la nekk kon donc nan lañ leen mën a aussi jàppale mais boo ko seetloo aussi ce niveau politique la buy def ay ay prévision wala muy def euh, di séddale ressources yi wala muy jël ay jàngalekat wala muy jël ay muy def ay programme daanaka da koy féetale benn boor rek loolu dinaa ci ñëwaat ci kanam tuuti bu ñëwee ci inégalité yi boo weesoo niveau politique bi dafa am beneen niveau muy deuxième niveau bi mooy niveau euh, bi nga xam ne nii mooy inspection yeeg yooyu ma ñi nga xam ne nii aussi boo ñëwee ci euh, boo ñëwee ci région yi dafa am ay inspection inspection hmm, d'académie euh, am inspection aussi départementale ñooñu aussi loolu lépp ci système bi la te boo ko xoolee aussi toujours li ñu fi nekkal aussi mooy sis benn genre système rek mooy école école école bi ñu mën a wax école française mooy nga jóge ci système boobu nga jóge ci niveau boobu mu am beneen niveau muy niveau nga ñëw ci nga ñëw ci classe classe yi aussi daanaka boo ko seetloo euh, fa la ñuy jàngalee boo ko seetloo rek dañ ne léegi euh, nañ nañ créer ay école boo ñëwee euh, créer école yu bëree bëri daar musik yi yaakaar naa li fi am ci école xaw naa bari ñun ba door a tàmbali benn école a fi nekk waaye depuis cinquante ba ba ñuy jàng ba ba ñuy génn fii en quatre cinq benn école a fi nekk léegi nag yaakaar naa bari na lool ba ñu ngi fi indi ay jàngalekat yu bari waaye pour jël en charge peut-être daara yi ñu ne léegi il faut ñu am aussi ay maîtres arabes yi ñëw ci école yi di fa jël ñu jox leen une heure de temps wala trente minutes pour euh, ñu ñu ñu une heure de temps wala deux heures je ne sais pas fàtte na xam naa fi ay maître a ngi fi donc du ma du ma ci xuus lool lool lool waaye classe bu nekk euh, dana la jox une heure wala deux heures du ëpp daal trois heures de temps boo ko seetloo par classe euh, par classe euh, temps ba ma fay nekk yaakaar naa une heure de temps la woon par classe bu maître bi arabe bi ñëwee nga génn may ko mu jàngalee bu pare dem ci beneen classe loolu moo woy ba léegi nii aussi changement tuuti am na ci parce que avec Ablaye Wade ci niveau politique bi ma leen doon wax bu njëkk dem nañ ba ne na léegi nag ah war nañ fi dugal tamit loolu ñuy wax enseignement enseignement religieux enseignement religieux mais boo ko seetloo aussi nekk na loo xam ne nii aussi lu xaw a lu xaw a lu luñ xaw a doye dal la daal daanaka daal yaatoo wët ni mu waroon a yaatoo parce que boo xoolee comme ni ma koy waxee rek toujours euh, kenn koo gis rek su sañoon su amee doom doomam boobu xam diineem doomam boobu bu fekkee jullit la mu mokkal alxuraan bu ko defee mën a xam diineem man di pratiquer diineem loolu dafa nekk loo xam ne ni ñépp a ko aajowoo dafay nekk yitte pour képp ndax ku ko amul ci école boobu aussi da nga ko wuti feneen léegi nag mën a taxaw lu tax nag état bi jëlul loolu en charge parce que école bi daf fi nekk rek pour. Euh, pour pour pour pour pour répondre à des besoins pour pour euh, pour faj ay soxla te soxla bi ci jiitu mooy nit ki li ko gën a soxal mooy doomam xam diineem man diineem lu tax nag loolu ñun en tant que politique jëluñu en charge loolu loolu tamit ab laaj la boo xam ne nii toujours dafa nekk loo xam ne luñ war a laaj la aussi ñu xool nuñ koy nuñ nuñ jóge toujours ci organisation dafa am pour doxal njàng mi ñuy dugal lu ñuy wax ay programme bu njëkk ñu ngi doon wax programme senal de l'éducation et de la formation fexe ñu ne ah ñun de état bi luy suñu soxla mooy suñu sañoon bépp xale bu nekk ci réew mi dugg ci école yi mooy ñu ko wax éducation pour tous loolu lañ xalaat daal Euh, donc seen objectif bi leen gën a soxal mooy cent pour cent de scolarisation c'est-à-dire xale yépp dem école loolu lu muy tekki mooy kon xale yépp nañ dem école bàyyi fi daara yi wala ñu def ni man su demee école ba pare suñu wàccee dem ca daara ja jàng waaye xalaatuñu ba léegi ba léegi mën nga ne vraiment xalaatuñu réellement ne war na mën a am aussi école boo xam ne nii daara lay tudd doxalinu daara lay doxe nit ki ci lay dugg ba génn ci ba pare njàngam boo ko seetloo daanaka loolu lay xaw a tontu parce que bu ñu nee programme euh, euh, éducation pour tous scolarisation à cent pour cent loolu foofu rek lañ koy nattee tant que lu ñu dugg ci école 3 bi rek la ñuy natt nattuñu aussi jàppuñu ne ña nga ca ña nga ca ña ca nekk ca daara ya ca lañ bokk loolu ñuy wax. benn programme ne nag nañ def programme daara moderne daara moderne moo tax ñu indi lu ñuy wax daara moderne et tu boo xoolee daara moderne problème bi ci njëkk mooy tur bi lu tax ñu naan daara moderne pour quelle raison lan moo war a tax ñu mën koo tuddee daara moderne te waxuñu école moderne je que war nañ mën a laaj loolu fu ñu ne daara moderne aussi nañ ne école moderne kon peut-être ndax booy moderniser mooy da ngaa bëgg ne ah lii may gis de yaakaar naa ne nii fa France kon donc ba tey toujours rek boo xoolee ñi nga xam ne ñi ñoo yore njàng mi fekk français bi dugg ci rek mel na ni affaire yi matagul fekk français bi rek dugg ci mel na ni matagul dafa mel ni mënuñoo dëdd complètement français dafa mel ni mënuñu ne français bi moom na fi jeex nañ ci def ab croix tey wax leneen loolu moom nekk moo nekk problème fondamental bu système éducatif Sénégal mooy dañu jël làkk làkku jàmbur jiital ko def làkk woowu muy mel ni loo xam ne nii mënul ñàkk te dafa mën a ñàkk ndax français France ak yenn pays rek lañ koy wax boo gisee làkk bi ñu gën a làkk ci àdduna du français kon war nañ mën a xalaataat ñun suñ bopp ne ah est-ce que ñun vraiment est-ce que mënuñu def une croix sur le français mais non moo tax ñu ne indi nañ indi daara moderne bu ñu indee daara moderne nañ fa jàngale français nañ fa jàngale mathématique nañ fa jàngale nangam pourtant lii may wax ni làkk bi muy làkk français ndax mënul jeex am na ay boroom xam-xam yoo xam ne nii xalaat nañ ci wax nañ ci ku demee ni Cheikh Anta Diop kenn nattablewut xam-xamam depuis muy commencé yëngutu ba léegi dafa yëngutu ne suñu làkk mi nga xam ne nii moom lañ nàmp moom lañ war a jàngale ci ecole bi ndax muy wolof ko muy séeréer wala muy për mën na lekk làkk bi nga xam ne non seulement dañ koy jàng mais mooy làkk bi jàng jàngale c'est-à-dire booy jàng calcul nga jànge ko wolof booy jàng euh, histoire nga jànge ko wolof booy jàng grammaire nga jàng grammaire wolof lépp li ngay jàng nga jàng wolof nga jànge ko wolof comme langue d'enseignement question la bu ñuy poser parce que mënoo ne damay jël système bi te boo gisee gëstukat yu bëri gëstu nañ de li tax ñun ñu tardé loolu nekk na ci benn benn màndarga mooy jéem a jàngee làkku jàmbur ndax man bu ma jógee sama kër dégguma lu dul wolof xawma lu dul wolof ma jekki-jekki toogul ma juróom benn at wala juróom-ñaar ñu ñëw dugal ma ci école ne ma nag léegi yow làkk woo nga doon làkk sa kër fàtte ko même école bi sax amoo droit wax ko fi léegi francais rek ngay wax francais ngay jàng li nga xam-xam yi ñu lay jàng yépp ci français lañ la koy jàngale bu boobaa tardement commencé na ñëw te boo gisee réew yi nga xam ne ni dañoo développé yépp jëm kanam benn réew bu ci sàggane sa làkk amul ñépp dañoo jiit jël seen làkk jiital ko kon donc muy question boo xam ne nii war nañ ko mën a poser avec li ñuy wax noonu daara moderne mënoon nañ wax daara moderne ne ah nañ fa jàngale wolof nañ fa jàngale calcul wolof nañ fa jàngale leneen ak leneen waaye déedéet il faut que pour que daara bi mën a nekk daara moderne il faut que mu nekk daara boo xam ne di danañ fa jàngale tuuti français nit ki mën a lire nanga ma nanga parce que mënuñoo ba léegi tàggoo loolu ñuy wax tubaab bi. mën nga ne aussi toujours problème daf ci am ndax bi ñuy wax daara moderne aussi daanaka euh, lañ fay def boo ko xoolee. xam ne nii wuute naag li nga xam ne nii moom lañ war a moom lañ soxla li nga xam ne nii aussi moo nu mën a jëmale kanam ndax bu ab école euh, ne man système laa am système bi daanaka li ci ëpp solo organisation beeg li may li ma cay frais li ma cay def ci xaalis li ma cay def ci ay moyen daanaka la ci ëpp mën nga jëm ca école ba nga xam ne nii mooy école français ba bu boobaa aussi yaakaar ne day xaw a day xaw a naax saay ñu ñëw ci suñu ñeenteelu ñeenteelu poñ muy wuuteel yi nga xam ne nii dafa am ci système école ci boppam moo wuutale école français ni mu tëdd dafa wuutale yaakaar naa ne euh, sociologue bi ma jàkkaar loolu ñoom théorisé nañ ko ak seen benn borom xam-xam bu mag bu ñuy wax Bourdieu moom théorisé na inégalité yi nga xam ne nii moo am ci école moo xam ma nga nekk France moo xam ma nga ma ma nga nekk fii école ci boppam daanaka dafa dafa gënale naka la gënalee ndax dafa jël ne d'abord làkk tubaab laay jiital te tubaab boobu ni ñu koy làkke dafa war a am nu ñu koy làkke du porte comment lañ koy làkke nga jël ma man sama xam ne nii man xaw ma lu dul wolof yóbbu ma ca école ba ma tasa fa ak doomi ministre ak ay doomi jàngalekat ak ay doomi docteur yoo xam ne ñoom déjà jàng daa ban daataa ñëw école dégg nañ tubaab bu ma ñëwee ci biir dana am wutale gu fa nekk danañ am avance ci man kon donc bu ñu demee sax mën nañ maa raw bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy xëccoo loolu mooy premier inégalité bi nekk ci école mooy làkk wi ni mu ni mu tëralee ak ni ko école bi di tëralee daa def ci daf def ci daf daf daf ci wutale am na aussi beneen gënale bu ci am muy ñaari gënale école yi fu mu am damay joxe damay joxe exemple rek ci ne euh, ñun ñun waa daaru sonn nañ lool avant képp ko xam ne ni jaar nañ ci école bi avant ngay génn sonn nañ lool parce que bu njëkk léegi ñu nekk fii yaakaar naa ne doo amul parce que am nañ lycée mais bu njëkk sax booy def booy def entrée en sixième il faut nga def 60 kilomètres dem Kébémer def sa entrée en sixième nga xam pour avoir accès à l'école beneen problème lay boo fa jogee nga dem kër jàmbur mu yor la nga def fa lu mat juróom-benn ñeenti at soo ko am sa brevet def ñetti at soo ko am sa bac lépp loo xam ne yaa ngi koy defee ci àll ba muy loo xam ne ni kon donc école bi bu booba booba accès bi du kum neex rek. demee école jóge sa kër baay dellu sa kër dem jaa ngi wàcc dellu sa kër baay déedéet boo xasee ba am juróom-benn bi waaye am na ay problème parce que problème yi mooy nit rek mooy ñëw système da nga war a jël en charge système yépp bañ ci xàjjale dama ci joxe benn exemple rek buñ jëlee programme bi ñuy wax paquet muy programme boo xam ne nii dañuy bëgg a améliorer qualité beeg yooyu boo xoolee euh, ñu ne dañuy cible ay ay ay ay secteurs ne dañuy cibler par exemple pour def fa xaalis bu bari pour mën a gën a yokku njàngale mi dañu jël euh, petite enfance mooy tout tànk yi jël euh, éducation préscolaire mooy avant ngay dem école élémentaire primaire bi jël euh, enseignement moyen jël enseignement élémentaire ba egsi ci daara moderne mais boo xoolee dañ ne ah daara moderne modernisation daara yi de un pour cent lañ ko ja lañ lañ lañ lañ koy jox ci ressources yi c'est-à-dire bu fekkee téeméer bu nekk dërëm la la ca des euh, boo jëlee petite enfance ñu ne juróom-benn fukki ak benn yi na dem ci petite enfance ñu ne éducation préscolaire na jël euh, deux virgule quatre pour cent muy nga xool ne foofu am na ab wutale bu mag a mag a mag bu fi nekk ndax bi ñu jël seen priorité. dañ ko tënk tënk rek ci toujours école bi tel que niñ ko donnee ci tubaab bi Uh-huh. fi mu jaar ba fii ñu agsi ak gàllankoor yi nga xamante ne moom moo nekk ci biir proposé proposé tamit ay solution ci lii nga xamante ne jàpp nañ ay gàllankoor la te ñu jàpp ne buñ ci jaaree xaj na loolu mën naa war a mën a saafara xam naa ne euh, waxtaan wi euh, am solo gom solo tax na dañuy jox sëñ Thierno mbay moom tamit di jàngalekat ci fii ci Darou yi ci lycée bu maam Thierno Birahim Mbacké su ko defee moom mu indi ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la Serigne Assane doon waxtaanee su ko defee ñu door a ñëw ci laaj yi xam naa tamit am na benn mbokk moo xamante ne dana ko jox incha allah moo ni moom tamit ab taxaw seetlu xam naa ne temps bi mu ñuy xaw a xoj rek waaye ñi ci bëgg wax bari na ndax ñi mu yitteel bari na te tamit xam nañ ne am na ay jafe te kenn ku nekk am nga ci xalaat te xalaat yooyu xaj na bu rotee ñu boole ko rek du ñàkk solution am kon dañu jox sëñ Thierno Baye rek ci lu gàtt su ko taxaw seetlu ci li sëñ Assane doon ñooñu rek commencé nañu nag moom. développement nag moo le sëñ Abdoulaye waxoon mooy yokkute ndax bu ñu indee école dañu yaakaar ne école mooy fi nga xam ni dañ fay tàggat ay nit ngir ñu boot réew léegi nag Sénégal ba mu tàmbalee ba léegi bu ñu xoolee tey la ñàkk gën a bari tey la jafe-jafe gën a bari te ñi nga xam ne ñu ngi leen di génn ci système éducatif bi dañoo dem ba gis ni dafa mel ni ñoom tubaab bi rek lañu fiy nekkal euh, boo gisee crise des valeurs bi di waxu goxoo cof nga ko mooy que ni euh, tey ñiy yor réew mi ñëpp mooy ñi génn système éducatif boobu kon même daara yi boolewuñu leen wala jàppuñu ne ñi fay génne mën nañoo yor réew mi wala mën nañ ko doxal ba tax na euh, kon système éducatif boobu la borom xam-xam bu dëkk Burkina Faso ku ñu wax Joseph Kizerbo boo waxoon moo ci ne du suñu yëf am nañ système waaye du suñu yëf moomuñu ko euh, ndax la ko taxoon a jóg du woon ngir yokkute wala ngir développement suñuy réew waaye dañoo defoon système éducatif ngir génne fi ay nit yoo xam ne danañ fi mën a teewal tubaab bi danañ fi mën a nekkal tubaab bi danañ fi mën a wéyaleel pexey tubaab bi kon dafa mel ne bu ñu ko jàngatee ba tey ci loolu lañu nekk gis nga débat yépp mënuñ ci dugg waaye wane na ne système éducatif moom sooxe na ndax boo yoree système éducatif lu mat juróom-ñaar fukki at ba pare tey ji crise gën a bari problème yi gën a bari gis nga système bi kenn xamul li ci nekk ay crise la ay xeexoo la ay xuloo la ay grève la euh, ci fànn bu nekk kon dafay laaj ni système boobu war nañ ko waxtaanewaat war nañ ko tëggaat war nañ ko adapté ci suñu suñu réyalité ndax dafa mel ne méngoowut ak suñu suñu suñu bëgg-bëgg fi may tëjee mooy laïcité bi nga ko waxee tubaab bi moo ñuy naxe loolu système mu Sénégal du système laïque ndax laïcité mooy bu ci diine bokk bu mu far fenn bu mu ànd ak kenn na na maandu ci diine yi mais boo jëlee école Sénégal maanaam modèle catholique la programme beeg ni muy doxee lépp catholique la euh, Mansour na Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm waxoon na ni mas nañu dem ci Senghor di ko wax mu indi ay reforme ci Sénégal ni muy doxee ndax dafa féete catholique de trop nee na jamono bu Senghor ne ko du ñu wàññi dara ci mbiri catholique du ñu yokkal dara jullit yi donc loolu aussi day day day day wone eh, ne eh, suñu réew Sénégal jullit yi ñoo fi ëpp mais doxin bi li ci ëpp doxinu catholique yi la donc ci ci esprit catholique la ñuy doxee loolu nag dafa dugg ci ci ci système éducatif bi euh, damay bañ a guddal parce que waxtu bi dafa xat mais ñi ngi lay féliciter di lay di lay di lay di lay jaajëfal parce que discours bi nga def am na solo da ngay sàjj rek parce que waxtaan bi dañ koy continuer ku nekk après mën na gëstu te léegi yàlla dogal na ak nouvelle technologie yëpp lu waaye soxla ci xam-xam soo ko gëstoo di nga ko di di nga ko mën a gis donc loolu lañ waxoon ne nañ ko wax ñu ngi ñu ngi jégalu ñëpp wasalaam. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Mbaye ci taxaw seetlu boo am solo boobu nga xamante ne moom nga def ci lii sëñ Assane doon waxtaane xam naa ne ci loolu tamit ba tey dañuy jox mel mbokk rek muy sëriñ Assane Dia moom tamit am na contribution boo xamante ne bëgg na ko indi ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Daouda Dia mu jox mu def benn contribution boo xamante ne da koy def ci lii nga xamante ne moom la sëriñ Assane doon waxtaane xam naa ne yëf yi am solo gam am solo yitteel gum yitteel ñëpp ndax xam nañ ne réew mu nekk ci njàngam ca lay doxee ca lay taxawee tamit teg ci bu système éducatif ba baaxee réew ma baax waaye nag bu fekkente ne baaxut tamit mën naa gàllankoor doxin réew ma kon nag nekk loolu nekk loo xamante ne lu am solo la kon dañuy jox euh, Serigne Daoud Dia su ko defee mu indi taxaw seetloom ci waxtaan yi nga xam ne moom la suñu asan xam naa ne bala ñu koy ñu yëkkatiwaat kàddu cant jagleel ko mbokk yoo xam ne ci liggéey bi lañ bokk te tamit saa su nekk ñu koy wane muy waa Daaru Manaan bu Sëriñ Abdourahman nga xamante ni ñoom banqaas lañ ci muassasatul Wafa ni ñu koy taxawale fii ci dëkk yi noonu lañ koy taxawale foofee ci attu borom daal moom boobu noonu ñu delloo leen kàddu yu cant rek rawatina nag sëriñ Koso moom sëriñ Abdourahman nga xamante ne at mu nekk dana fi yónnee ay ndaw moom tamit joxe wàllam wala ci léegi ci li nga xamante ne mooy liggéey bi ñu ñaan yàlla fayal ñu gën jaa koy kon ñu jox kàddu gi rek sëriñ Daouda ci taxaw seetlu bi nga xamante ne moom la ko di jiital nuyoo bi jëmmi sëñ Abbas Mbàkke fi teewal jëmmi borom daara di nuyu tam kilifa yu teew ci jotaay bi bu kon defee piir la woon daanaka fukkeel xarnu ak ñeent mu jëntal bi ba ci fukkeel xarnu ak juróom suñu indépendance jot nañ suñu doxal ñu suñu mbir bopp ni ko dalee tudd na tam luwaay fi jot a jaar yëpp bi fi jot a jaar yi nga xam ne ñoom ñooy dogal li jëm si njàngale mi kon liñ si seetlu rek mooy maanaam luwaay yi fi njëkk a jaar dañoo xaw a yem ci wàllum diggante li ñuy tënk ci olof ak jullit maanaam ñoom ndonol kajoo rek bawole daanaka lu xeetoog loolu daal moom ci lañ yem dañoo xaw wan ginnaaw lu mel nii euh, lu xeetook ay Casamance bi demee noonu loolu moom seet nañ ko ak ndoroon mag it daanaka wax si téere histoire téere taarix yi ñu fi baax daanaka tuddul mag ñi wàllum tarixa moom daanaka 1979 lañ koy door a jàngale si école yi wàllum tarixa 1979 loi bi 79 1165 Casamance ak li ñuy wax haute Gambie mooy la faree euh, est la faree penku ci Sénégal daanaka ci lay door a teew ci wàllum taarix loolu mu nekk ay programme yoo xam ne kon am na ay kii yu si am ay manquement daal yu si am loo xam ne daal waroon na cee teew teewu si léegi lii di système éducatif maanaam tàggat xale yi si njàngale mi yi ci gën a bañ ko classé ñi jël pays ñi jiitu mooy Finlande Finlande moom nee na ñoom seen wàllum njàngale moom mooy jiitu bëri ndax ay mbir yu ko waral seetlu seet nañ ne daal ñoom seen njàngale daanaka lépp yemb na muy libre xarala yu bees yi xale yi ci lañu yëngu Finlande tam nee na ñoom làkk bi ñu nàmp moom lañuy ñuy kii moom lañuy ñuy jànge làkk bi ñu nàmp muy muy moom la ñuy jànge buñ noppee nag doo seen langue nationale muy finlandais noppi nag teg si kon yeneen làkk yi làkk yi nga xam ne làkk xarib la daal làkk étranger mu mel ni kon ñun senegal bokk na si ñu bloqué làng française bi ndax français moom dañoo ne seen jëfandikoo dafa xaw a jafe jëfandikoo tubaab dégg ko dafa jafe lool te Finlande moom daanaka loolu moom amuñ ci jafe-jafe ñoom lañu la ñu nàmp la ñuy njëkk a jàng ci école moom la ñu njëkk a jàng bokk na ci tam lu ñu wax teewaayu éducateur spécialisé ñoom nee nañu amuñ amuñ ay mu fattis amul kenn kuy saytu njàngale mi dañ leen bàyyi ak seen sago te it dafa am ñoo xam ne ay éducateur spécialisé lañ xale yi bi nekkee si jafe-jafe ñoom leen si ñoo leen ci taxawu ñoo leen ci taxawu ndax jàngalkat bii moo mënta matal lépp neneen tam placé dañ ko xaw a yemale école yi moom du fees école yi du fees dañoo yemale placé daal bu weesoo Finlande bu ñu ci tegee Chine Chine tam làkk ba ñu nàmpe moom la ñuy jàngale muy mandarin mandarin la ñuy jàngale ñoom abuñ benn làkk ni ñun ñun Sénégal dañoo àbb làkk ndax tubaab bee fi ñëw ba fi français bi Chine kon mandarin la ñuy jàngale nee nañ chinois bu xëyee 7 heures ba 20 heures école sept heures ba vingt heures sax ñoom dañ dañ koy jàng nee tam seen année scolaire mi ngi tàmbali premier août ba 30 juin li ko dalee premier août ba 30 juin kon bu ngeen xoolee ñoom juillet daal lañu am juillet moom lañu am ci vacance amul beneen bër bu ñu am chinois moom xamul bër amul beneen bër ci diggante bi amul benn fet buy am nee tam chinois dafa fonk kilifaam bokk na si li tax ñu yegg fi ñu yegg tey. neneen tamit ñoom seen école yi dañ leen tere lu xeetook ay greffage ak maquillage ak euh, vernis defar we euh, takkaay loolu lépp dañ leen koy tere moom daal na nga ñëw na nga bindoo rek moom noonu ngay ñëwee loolu lépp leen ko si école yi tudd na fi tam laïcité laïcité boo xoolee 1905 la woon France ndax école euh, sénégalaise bi école française bi rek la moom mooy ndonal école française bi ñoom lañ jël rek rek toppaat leen xarfan bi xarfan daanaka laïcité dañoo ne la république na reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucune aucun culte nee nañ lii di dawla bi république bi moom du du du taxaw ci wàllum salaire ci wàllum dimbal benn xeetu diine moom daal république moom moom day maanu ci diine ji bàyyi nit yi diine dem ci wàllu boppam moom république muy doxal la muy doxal bokk na ci li indi laïcité kon moom moo waral fi mu toll nii wàllum diine bi mës nañu fee dégg sax ministre des cultes euh, ministre des affaires euh, religieuses waaye daanaka ñu déglu ci am nga xam ne kon réew mi amul benn ministère buy saytu wàllu diine bi moom da dasee maanu loolu lañu indiwaat ba fii Sénégal enseignement religieux bi Moustapha kon moo ko fi indi 2002 euh, boo xoolee diggante ñaar ba ñetti waxtu daanaka moom lañu jàng diine te diine yi boole ci naxwu beeg yi demee ni ak xadis nga xam ne kon alxuraan bu lu néew la si daanaka ñaar ba ñetti waxtu fasalun bu ne classe bu ne ñaar ba ñetti waxtu enseignement religieux bi tam examen bu jotee examen dañ la laaj ñaar téeméeri point diine ji nekk ci fukki point wala ñaar fukki point nga xam ne xale bi day xam ne diine ji muy jàng bis bu demee ba examen mënu ko may dara du ko may dara moo tax jur sonn xale yi moom ci école ba moom sonn ci diine ji ndax dañu naan examen bi ñu leen laaj diplôme bi ñu ut ngir dem seyam du diine ji moo leen koy may moo tax sonn ñu ci nga xam ne kon tey maanaam dinañu moom ku mu yitteel yaa jël sa doom yóbbu ko fa nga ëpp yaakaar ne dana fa mën a jàng diineem léegi kon bu ñu bëggee tënk rek système bi moom daanaka bëri na daal moom euh, lu lu des daal bëri na lu des bëri na lu des grève itam daanaka mi ngi si am na ci wàll am na ci wàll ndax wax waxtu yu ñuy grève tam faw ñu boole ko si grève bi am na suñu mbokk jàngalkat yu noonu wax naan maanaam dañoo war a dem si pencum réew mi yenn way jur ngeen xool ku nekk yow député bi bi ne sa gox nga ne ko ñu ne dañoo bëggoon képp kuñ falati sa doom ne am ci école euh, publique bi képp kuñ falati réew mi sa doom bu mu dem ci privé bi ndax li fekk euh, ñi ñu jiite ñangaan nguur gi seen doom ñi privé bi grève dana yàgg am te du gaaw saafara saafara du doon lu dul ñëw leen ma jox leen ngeen delluwaat si classe yi bu ko defee la waxante woon bu ñu ko sàmmul rek ñu delluwaat ci grève bi daanaka loolu moom bokk na si li tax grève bi moom du gaawam saafara ndax ñoom seen doom ñu bi kon nag bu ñu waxtaanoon ak ña ne ca pëncum réew ma ba ñu voté benn loi di leen xamal ne leen daal képp ñu fal sa doom bu dem ci privé bi képp ku ñu fal sa doom na yem ci public bi boo ko defee ñu ñëpp ñu bokk école bi ñun ñëpp ñu nag ñoom université tam bokk na si liñ seetlu comme foofu mooy mujjantal bi daanaka ña fay échoué ña fay kii ña nga xam seen jàngu du antu boo jëlee téeméer ci yenn euh, banqaas yi yenn furon yi boo jëlee téeméer juróom-ñett fukk ak juróom du ñu am seen diplôme dañuy dem cité ñu dàq leen waaye duñ fa génnaale diplôme kon loolu lépp boo xoolee bokk na ci ay manquement ay mbir yoo xam ne daal moom des na daal ci njàngale moom daal moom. li ñuy jàmbat moom bëri na tawat bi moom mi ngi fi waaye nag moom gën a toog xalaataat daal ci li koy saafara loolu daal moom moo si des moom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam jërëjëf euh, Serigne Daouda Dia ci contribution bu am solo dafa war a nekk loo xam ne nii dañ koy toog waxtaane ñi koy waxtaane nag boroomi xam-xam yépp xeeti boroomi xam-xam yépp dañ caa war a bokk muy philosophe bi muy sociologue bi muy ki nga xam ne nii xam-xamam dafa màcc ci diine ak ki nga xam ne nii xam-xamam màcc lu dul ci aada ak cosaan ñooñu ñépp lañ war a boole ñu toog ñu ne ah suñu système bii de képp ku ci dugg boo ci génnee nii ak nii ak nii nga war a mel buñ defee loolu ba pare ñu ne nag ah pour nga am nit ki nii nii nga war a mel lii lañ war a tëral ci école buñ tëralee ci école lii lañ fa war a jàng ñoo xam xel ñu koy jàng damay joxe exemple bu mu ndaw rek ñun lu ñu bëggoon mooy képp ku fi doo fii boo paree bind kaamil kon loolu système bi war na ko mën a integre ni nit ki war a mën a dugg ci système bi jàng ba mokk ba bind kaamil par exemple mais loolu nag dafa laaj toog waxtaan te pour nga man ko am euh, yaakaar naa sax Serigne Abbas am na ci benn projet boo nga xam ne ñu ngi koy natt pour nga boo ci duggee da nga mën a mokkal alxuraan aussi xam la nga xam ne ni moom la ñuy jàngale ca école Baba waaye daal pour nga am système bu baax dafa laaj toog seetlu toog seetlu toog wax boroom xam-xam yi xeetu xam-xam yépp toog ñu ne lii lañ bëgg ku fi génn moom nga am mais pour nga am nit il foo nga tabax ay école yoo xam ne nii programme yii lañu fay jàngale kafay fay jàngale nii ak nii lay mel léegi lii lay am ci xam-xam nii ak lii lañ koy tàggate yaakaar naa ne léegi lii la woo ci xaalis yaakaar naa ne loolu la mën a am yaakaar naa ne sax bu ngeen seetloo bu yàgg rek Serigne Mountakha woote woon na fi ne dafa bëgg ab jàng dafa bëgg ab jàng boo xam ne day tàmbalee ci suuf ba ca kaw waaye nag dane da koy bàyyeeg borom xam-xam yu ñu xool lépp li nga xam ne war na ñam ñam tànn nag ñoom ñoo war a toog xool ne ah léegi lii lañ bëgg murid bi mel ko lii lañ bëgg bëgg ku ko mel léegi li nga war a am ci xam-xam léegi lii nga war a am ci mën-mën léegi lii nga war a mel ci jikko bu boobaa nag ñu ne nag pour nga mën ak man lii ci jikko xam lii ci xam-xam man lii ci mën-mën léegi lii lañ la war a jàngal te bu ñu jàngalee léegi lii diw ak diw ñoo la ko war a jàngal koo la koy jàngal léegi lii lañ ko war a tàggate noonu yaakaar naa ne noonu lañ mën a jaar pour mën a am système bu baax jërëjëf professeur Assane Diakhaté laaj yi bari na lool waaye waxtu wi moo xocc ba xaj na benn laaj ci mën a te egg ñu lay sant bu baax ci turu Muassasatu Wafa bi xool iman suba sëñ Babacar sekk la ñuy dalal muy waxtaan ci al-ubudiyya muy jaamu yàlla altine ñoo ngi war a dalal sëñ sëñ Cheikhouna mu def taxaw seetlu ci daara yi waaw mu taxaw seetlu ci daara yi alxuraan yi talaata ñoo ngi dalal sëñ Mouhamad Lamine ture muy waxtaan diggante nit ñi ak bàyyi may àllarba ñu dalal sëriñ Amsatu Jaxate mu di ñu waxtaanal ci jikkoy Cheikhul Xadim euh, rajo yi nga xam ne danañ jàllale waxtaan sëñ Ba démb yow defal xitaan bi rek asalaamaaleykum démb wax na woon a bàyyi seen wax kër rek da ngeen daan tàgg bu ngeen kii sax tàggatoo baax na baax bismillah mais hmm, wala café café am na Bismillah. Pani ko kafe. Kafe dawam. Meew ngay gis. Meew maa ngi nii.